Eh, Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a eh, fi al-baab ath-thalaathmi'a Allahu akbar asalaasu mi'a wa sittatun wa sittuun baabu nahyi an samti yawmin ila al-layl walillahi alhamdu wal minna kon euh, ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu li nga xamante ne moo doon euh, euh, chapitre trois cent soixante-cinq baabu tahrimi lubsi rajuli thawban muza'fara xadis bi mu jëwoon gis mu doon xadis mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne waan Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma annahu qaala ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni faqaala a ummuka amartuka bi haadha amaratka bi haadha <laughs> gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna yaayam nag foog naa fàtte woo ko yaay Abdallah ibn Amr mooy Ra'ita bint Munabbih <laughs> Ra'ita <laughs> dañ ko fàtte wax bi weesu bokkoon ci jigéen yooyu Hind mobilisé woon keroog Uhud ñuy daggaate jullit ñi ñañ faatoon moom ci la woon waaye boroom bi def na mu tuub dugg ci l'islam gisoon nañ xadiisam bi nga xam ne nee na yeneen saa sam daf ñu romb maag sama yaay ñuy jog ñuy jooyante suñu miir wala benn sàkket <laughs> waarum suñu miir waaw voilà muy Ra'ita bint Munabbih radiyallahu anha léegi tey ñu war a gis chapitre bii ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anha ci dernière virage yi hmm? muy dernier virage ci la ñu ne chapitre trois cent soixante six mu ne baabu nahi ani somti somata yasmutu samtan wa samuta <laughs> wa samata wa samata wa sum wa sumata waaw yasmutu samtan wa sumata samata <laughs> mooy nepp nekk noppi na ne miig terewuñ tere nit ki noppi yawmin ilal layla mooy nebis bi nga xëy ne man duma wax waaw jàppe loolu jaamu yàlla léegi ba guddi doo kuy wax jaw doo ko tontu kuy kii ngay defi li ak nangam da nga mën a wax alhamdulilah tere buñ tere loolee ci suñu sariya yi nga xam ne almutahara moom lañu ne waaw kon nag loolu la ko wax léegi fi al imaamu rahimahullahu taala euh, indi li nga xamante ne mooy indiwu fi aaya ci kanam ñaari xadiis la fi hadis bu njëkk bi ñu dugg ci mille huit cent yi insha allah <laughs> waaw pare nañ mille sept cent quatre vingt dix moo jeex bi bees bi ñu ngi ci mille huit cent yi waaw mille huit cent yi nag fi la affaire fi la téere bi yem mooy boo ci doo di gàtt neuf cent hadis mille neuf cent non amul ci téere bi insha allah kon mille huit cent mu ne an Ali radiyallahu ta'ala anhu anna qala xafidtu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa yutma ba'da al-ihtilaam wala sumaata yawmin ilal layl rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin hasan qaala al-xattaabi rahimahullahu ta'aala fi tafsiiri haadhal hadiis kaana min nusukil jaahiliyyati sumaat fanuhuu fil islaami an daalika wa umiruu biddikri wal hadiisi bil xayr kon al imaamu al xaafidu nawawi moo indi xadis bu njëkk bi rahimahullah mu ne an aliyin mu ngi jële ci amiirul mu'miniin zul manaaqibi sayyidinaa wa mawlaanaa Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib Abu Turab radiyallahu anhu annahu qaala neena hafiztu man de takk naa an rasulillahi jële ci ndawal yàlla li lii ci moom laa ko takke lii ma leen di wax sallallahu alayhi wa sallam laa yutma ba'da al-ihtilam amatulub jirim mooy nit ki kenn dootu ko jàpp ci jirim naan jirim la mu yor atteb jirim bu dee ne ba'da al-ihtilam bu dee gént na ba pare loolu li mu ci jublu nag mooy majorité waaw bu dee majeur na kooku tuddee duñ ko jirim l'orphelin mooy koo xam ne majeuru waaye koo xam ne majeur na kooku nekkatul ab orphelin génn na ci euh, cadre orphelinat <laughs> les orphelins dugg nag ci li nga xam ne ñooy mag ñi nag hmm? ñi nga xam ne ñooy ay mag lañ moo tax pas xamante ne wala nit koo xam ne daa am vingt ans léegi bon fii day soxlawaat am na lu ñu fi ma soona wax mooy sinnul bulugh wala alaamaatul bulugh mooy eh, âge majorité ak li nga xam ne mooy signe majorité loolu foog ñu ñëwaat ci fii insha allah selon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy koo xam ne vingt ans la am léegi waajuram mu góor génn àddina kook kenn du ne kii jirib la non kook du jirib mooy am na grande perte waaw ñàkk na lu mag wàcc waajur moom même boo amee cent ans perte sa waajur wi nga xam ne cent trente-deux ans la moon loolu lu metti lay doon waaw âge bu nekk ñàkk waajur day metti waaye euh, du tee du tax boobu ñu ne waa ji jirim la ndeysaan nekk na jirim jirimu la ñu ne waa ji vingt la am déedéet kooku du jirim moo tax mu ne laa yut ma amulub njirim amulub njirim badal ihtilam ginnaaw bi nga xamante ne après li nga xam ne mooy ak gént waaye wala sumaata yawmin amulub miig noppi bés ilal layli xëy noppi ne doo wax ba guddi loolu amul ci diine l'islam <laughs> képp ku jàpperool jaamu yàlla mu ngi ci trompe mu ngi mu ngi mu ngi tromper boppam mu ngi ci loo xam ne ak ak ak ak woru la wala ñàkk xam moo ko ci poussé waaye loolu amut ci diine l'islam waaw damay jaamu yàlla mooy jaamoo yàlla duma wax ma ah wala nooyo xaaral xam naa ne li ma nooy xaaral xaaral <laughs> xaar xaar mu ne rawaahu solo na Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi bi isnaadin ci càllale boo xam ne xasanin imaam ah, eh, eh, eh, Abu An-Nawawi rahimahullah nee bu xasan la. mu ne qaala alxattaabi mu ne alimaam alxattaabi borom maalimu sunan rahmatullah alayhi sharh sunan abi daawud rahmatullah alayhi nee na fii tafsiri hada alxadis bi nga xam ne ci lay sharaa xadis bii mu ne kaana min nusukil jaahiliyati bokkoon na ci li nga xam ne waa jaahiliya noonu lañ doon jaamoo nee nañ seen borom <laughs> ah bokk na ci nusuk yiñ doon rit yiñ doon def ngir jaamu ci di ci yegee jegelu nee nañ yooyu seen borom ña nga xam ne ñooy ñu réer ñi nga xam ne laata l'islam di ñëw ak ba l'islam ñëwee ña def ci loolee assumaat bi nag doo assuma parce que taa bi taa ouvert la waaw taa ouvert kenn du wax ah comme wal aadiyaat boo doon taxaw doo wax wal aadiyaat wala wal aadiyaat voilà al eh, eh, eh, jamilaat doon al fatayaatul ah, al jamilaa non parce que laat bi taa ouvert la bu dee taa fermé nag comme al qari'a mal qari'a ndax taa bu tëju la voilà kon ba ci ñi nga xam ne waa jaahiliya nee na ñaa yooyu noonu lañ doon jaamoo yàlla asumaat mooy noppi waaw noppi jour bi yëpp bés bi yëpp ñu noppi ko ne dañuy jaamu yàlla fa nuhu fil islami an zalik bi l'islam ñëwee nag mu tere leen lool ne lool du jaamu yàlla wa umiru ñu digal leen bi zikri ñuy tudd turu yàlla di sikkar ak lépp lu jëm ci loo xam ne yàlla lay fàttale wal xadiis bil xayr ak di waxtaane loo xam ne yiw la waaw gisoon nañ fi man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw li yaskut aw li yasmut yooyu yëpp ñëwoon na waxoon nañ la loolu Euh, euh, yonent saa salaam mooy noppi noonu kese du jaamu yàlla waaw <laughs> waaw ma ne noppi kese loolu du jaamu yàlla waaw baax na ba ba muy wax moom yonent saa salaam euh, dane man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul waaw falyaqul na wax kon wax mu ëpp wax lu baax ah moo ëpp doole di noppi noonu te waxoo lu baax zone nañu hadis trois cent huit ah chapitre xaq baabu xaqil jaar wal wasiyati bi waaw wala xaqil jaar wal wasiyati bi waaw hadisu eh, ki nga xamante ne moo doon mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne woon yoneen saa sallam ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir fala yuusi jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut voilà aw liyaskut képp ku gëm yàlla bi ñu soxal ci suuf ak bés bu mujj ba na wax yiiw voilà wala nga noppi mooy nga noppi ci loo xam ne du yiw mais kanta noppi noonu kese jàpperool jaamu yàlla hada laysa bi jaamu yàlla fi shariatina waaw léegi kon mu ngi noonu loolu laal imaam an-Nawawi indi toxale ko ci al imaam al-Xattaabi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy dana rawaahu Abu Daawud dana al imaam Abu Daawud rahimahullah as-Sijistaani rahimahullah moo ko solo léegi laaj bi mooy moom dong moo kaa solo ñu ne la ëskay kii moom moo ko génne moom al imaamu Abu Daawud hmm? rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a moom kese ci kitaabul wasaaya baabu ma jaa mata yanqati'u al yutm voilà buntu bi wax mais kañ la mooy nekk jirim di di arrêté parce que euh, liñ naan bëy day weesu mbote <laughs> wala xar day weesu mbote lool la day weesu bëy day weesu as euh, xar di weesu mbote mooy kañ léegi alhamdulilah nan nañuy xame ne ah xale bii ki newoon xale léegi nekkatul xale nekk na majeur te nag nekk na majeur loolu daa am muy impliqué ay mbir yoo xam ne mooy lépp loo xam ne xale bi ndeyam baayam ñemewuñ koo def ci diine jii loolu moo koy dal waaw mooy sa baay li nga xam ne woor noonu la nekk farata koor gi ñu jëm insha allahu <laughs> tabaraka wa taala te loolu lu am am solo la am na parent yoo xam ne lii dañ koo réere quoi waaw ñoom dañuy am seen doom waaw mais bu nekk mu nekk majeur bu yàgg ñoom ñu jàppe ko gone ba léegi parce que amagul dix-huit ans dinañ ñëw ci loolu est-ce dix-huit ans la <laughs> wala déet <laughs> waaw ñu ngi le vingt-trois Chaban mille quatre cent quarante-sept alors bu yàlla defee fekke dans sept jours maximum fii juróom-ñaari fan maximum ñu dugg ci koor gi insha allah mu tombeeg jeudi douze février li nga xamante ne deux mille vingt six waaw mooy lii mas'alatun muhimmatun jiddan ngir parents yi xam seen doom yi jigéen yi ak yu góor yi kañ la li nga xamante ne. lépp loo xam ne daa war ci ñoom nday jeeg bàyyi ji di ko def ñoom loolu ñu leen di ware léegi mooy amatoo ci choix ah. ah non c'est pas le papa qui décide voilà léegi bon xale yi yéen da ngeen a war a jàngi euh, suba da ngaa war a def école gaawal dem te bii te du léegul kii amoo ci mais mais c'est pas toi qui décide le parent ah non mais gis nga bi mu nee majeur c'est vrai non mbokk yow ñoo ne yow da nga amul droit yow parent bi. fii mu ne dem tëddi te jullee koo gee tax waxtu yi jotagut mais noonu képp la sa doom bi nga xam ne dafa majeur amatul droit moom tamit di dem di tëddi bu dool nga doo ko yee après wala mu dem tëddi mais di nga ko yee gisoon nañ ci masala yooyu wa kaana yakrahu an-nawma qablahu wal hadith ba'da hadith sayyidina al-Mughira naka noon sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhuma yoneen saa saam nekkoon na doon bañ doon tere kuy nelaw laata gee ndax lan da doon bañ nga nelaw xaabaabal wala di discuter nekk di waxtaan waxtaanu metti après boo xam ne tem mu tax fajar nga daal di koy rate ak yu baax ya nga waroon a def doo ko def waaw lii dafa nekk loo xam ne masala la bu leer fii gaayatil ahamiya te doom waxtalu am solo parents yi nga xam dañoo am ay doom ñu xam lii kañ la seen doom ji ñuy nabbi nabbee c'est bien nabbi nabbee mais ci lu baax ah. ak tamit di di di di di choyer à lu man li ma war man nay ji li ma ñeme wala def moom waru koo ñemee def waaw fii mu ne boppam karawam gi di génn di yow li ngay muur yow femme sa doom ji moo tax nga loolu femme yu bari parent bu ak góor jéem a parents yu bari foofu la ñuy sàggane ci la ñuy mbir mi mooy bu ko léegi nekkee xale surtout xale bu jigéen au lieu ñu tàmbal ko sol lu jot ñu tàmbal ko ay daggit waaw bu tàngee waaye fait chaud waaw solal ko benn euh, benn benn tuwe boo xam ne ci genoux yi lay yem ndax il fait chaud voilà on au mois de de juin voilà il fait chaud il va à l'école solal ko saak mu mel noonu après sol nga xam ne loxo yëpp booy doole yi yoo xam ne yére boo xam ne du du couvrir sax mbagg mi mu sol lool ak loo xam ne ci juste am na ñoo xam ne sax àggul ci óom muy jàngi noonu ñu jàpp ne lii dara dew ci parce xale la bon il a il a six ans il a sept ans problème mooy boo ko tàmbalee lool yére yooyu lay xam yére yooyu lay xam yow yow mi koy indi si ci école bi yaa ngi muuru sol jot def lépp bàyyi di naka noonu wañ nga gis muy kii walla di bàyyi sikkim bi di topp sunnaak yooyu yëpp mais doom ji boo gisee mu solo xamante ne ñi am kersa dañuy xaw a am dañ même bu ñu ñëwee di wax ak moom ni dañ koy xaw a dañu am gêne quoi waaw léegi moom mu def lool gis nga bu koy tàmbaloo di tàmb léegi yow nan nga bëggee boo ñëwee benn âge nga ne ko ah sama doom léegi nag lii dootoo ko sol te loolu rek ko miinam mais ci loolu nga ko nga ko nga ko suukat par rapport sa moo tax loolu dafa am solo quoi. parce que xale la voilà àggagul fu ñu koy xemmee ne te tamit ma amul yenn ah yi ñii fa ma war a di ko sol loolu baax mu tàmb tamit di muuru bu dee jigéen la surtout bu ko tàmbul yooyu bu amul habitude bi bés dina jot boo ko bëggee wax bu dee yàlla taw ko boo mayul mu bëgg ah parce xamul lan ah, non non non man j'ai pas l'habitude non ça fait chaud nangam ak même il fait froid sax du solo waaw parce que yaa ko ci suuxat waaw xale da koy yar ci lu baax boo bëggee bu màggee màggee la loolu am gàncax ba nga koy ji ngay ut nga nga koy préparer doo bàyyi ba mu dëgër ba garab gi mu nekk garab bu dëgër nga xam ne mënatoo koo jooyante nga ne foo nga koy jooyante gis nga bu saxee yow laata ba ngay denc ndayam wala ndayam laata ngay denc baayam ngay sëy baayam foofu ngeen waroon a def waa ba ah, ah du n'importe kuy takk jiin ku nekk wala kuy takk ab kuy sol jàllaabi ku nekk ngay ngay sëylaa yaa faama waaye yow ku góor ki du n'importe euh, kuy takk sër wala kuy takk jiin parce que léegi jiin moom fit la <laughs> wala ko ku ku ku ku ku ku ku euh, euh, nekk femme rek ku nekk nga takk noona boobu la woon choix foofu la woon na xam ne dañuy réussir foofu mais gone bu ñu amee doom au lieu garab gi nga xam ne moom la leen yàlla may ñu ñu ñu ñu ñu meññ ko muy seen doom gis nga boo ratee l'éducation foofu taatu ratee waaw te lool ci aal yu njëkk la garab boo ko jiwee mu commencé di jóg nga gis muy dëng foofu nga koy jooyantee ut benn bant bu dëgër samp ko ci wetam daal di ko ci yeew nga xam ne léegi buy jógati ba pare mayaale ko espace boo xam ne mën a pousser di avancer buy jógati noonu lay jógee di dem ci kaw mais boo ko bàyyee mu dëng noonu màggee noonu ba dëng nag ba dëgër nga ñëw ne da nga koy jooyante non du ko soit da koy damm mbaa nga bàyyi ko mu continuer dëngam waaw waaw moo tax yar dafa am solo quoi âge yi ñuy xeet âge yooyu ñooy les ñooy les les les les âges précieux dans l'éducation deux enfants waaw kon mooy sin sinnul buluu bu dee fi ngay xaar ba àgg foofu looloo tax yeneen saa sam doon wax naan digal leen xale yi ñuy julli fekk ñu ngi am aju euh, euh, sab'a sinin waaw ngeen dóor leen ci bu ñu amee fukki at waaw waaw loolu mooy wax ji xam nga sab'a sinin loolu mooy nekkagul majeur waaw dina ñëwaat dina ñëw léegi comme liñ la doon wax léegi mais mu ne ah, digal leen seen doom yi waaw ñuy julli bu dee ne dañoo am sept waaye bu ñu amee sab'a sinin wadribuhum alayha wa hum abna'u ashr waaw wa farriqu baynahum fil madaji' waaw sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne leen saa salaam nee na muru awlaadakum bis-salaati wa hum abnaa'u sab'i sinin digal leen seen doom yi ñuy julli fekk ñu ngi am sept ngeen caw leen ci bu dee dañoo bañ fekk ñu am dix ans waaw wa farriqu baynahum fil madaaji' bu leen leen bàyyee te ñuy bokkub laal waaw kon nag mu ngi noonu lu la sept ans mooy ngir préparation boobu ngir buy nekk majeur loolu newoon ci moom day yóbbu comme boîte boo teg ci poste bi mais jàngaleem bi boo ko toppatoowul faale woo joxoo ko gëdd bàyyi woo ci xel nga bàyyi sa doom rek noonu rek lu mu bëgg rek nga nekk yow tamit ni nga bëgg ak société bi nga nekk ni ñu jàppe noonu nga jàppe noonu nga ñëw nag ba nekk majeur waaw nga naan aw xaslaak aw saw kii dina ñaaw ak sama way dina ñaaw ak ci dëkk beeg ay way sama doom di bu génnee solu rek saa fit wi ne rës mais après mais yow la yaa ko jiwoon yaa femme yaa yaa yaa homme pour hmm? il faut il faut préparer son enfant kon loolu moo lu am solo Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alayhi mu indi ko foofu baabu ma jaa mata yanqati'u al-yutm bunt bi wax ana kañ la majorité di jeex mooy mooy mooy ak ak njirim waaw te ku nekk jirim ak ku nekkul jirim yëpp benn la mooy jamono ji nga xam ne ci lañuy ñuy génn ci phase enfance benn lañ amul ne ki nekk orphelin moom daa am wala ay siiñam ki nekk ki nga xam ne moom ay baayam a nga fekk waajuram kooku daa beneen signe ak yeneen âge yédét c'est la même chose kon kitaabul wasaaya baabu maa jaa mataa yanqati'u al-yutm mu ne haddasanaa al-imaam Abu Daawuud rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Ahmad ibn Saalih alhamdulillah mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Ahmad ibn Saalih al-Misri Abu Ja'far al-Qaadi at-Tabari al-asl al-haafiz siiwoon ci Ibn at-Tabari mu ne woon siqatun comme l'imam al-haafiz wax rahimahullah gane àdduna 170 génn àdduna 248 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Yahya ibn Muhammad al-Madini mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Muhammad di ibn Abdillah ibn Mahran al-Hijazi al-Madani ñii ne Madani ñii ne non Madini la rahmatullahi alayhi moom mi nag imam al bon daa dëkkoon aljaar yi dañ ko wax parce que jaar benn dëkk la bu boo xam ne bu sorwul ci village yooyu jege Medina ala saakiniha afdalu salaati wasalaam moom mii nag euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar gisuma kañ la génn àddina ku mu génn àddina dana nag euh, saduqun ku dëggu la waaye yuxti day def ay erreur rahmatullah yaani wala mu ne haddathana Abdullah ibn Khalid ibn Sa'id ibn Abi Maryam mu ne ki ñu nettal Abdullah ibn Khalid ibn Sa'id ibn Abi Maryam di al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Shakir al-Madani mawla ibn Jud'an rahmatullahi alayhi kanta moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina moom it dajuma ko moom mii mastuur la waaw moo koo xam ne ay dafa nëbbut xam nañu kan la waaye boroom xam-xam yi est que ku dëgër la ku dëgërul la loolu mooy mastuur mooy mastuurul xaal waaw mooy dinañ xam ne diw la waaw moom existe na mais gisuñu koo xam ne nee na ku dëgër la ak koo xam ne nee na dëgëru c'est ça loolu mooy affaire mastour quoi waaye imaam alxaam na xajar moo na ne kii majhuulul xaal mu ne kii majhuulul xaal mooy xaalam xam gisuñu boroom xam-xam yi toppatoo yi ku wax ne kii nii Abdullah ibn Xaalid ibn Abi Maryam at-Taymi est-ce que man wasaqa wa man Eh, eh, eh, koo xamante ne daafa wala yu mel noonu hmm? waaye euh, sauf que sauf que imaam al-Hafiz bi waxee loolu nag da cay teg ne mastur waaye takallama fihi al-Azdi mu ne al-Azdi daal dinay wax ci moom loolu nag bu la ko imaam bu waxee ci wàllu xadiis nela asdi muy abul fath al asdi rahmatullah alayhi buñ ne takallama fiihi mooy wax na ci moom loo xam ne ak jam la gi nañu waaw mooy loo xam ne wane ne waa jii bu kooka loolu lañ naan takallama fiihi ghayru wahid wala am na diw wax na ci moom ça veut dire ah wax na ci moom loo xam ne moom eh, setalu ko moom moo daal asdi ni mu ko xam laa yuktabu hadithu kii kenn du bind haditham waaye al imam ibn tabari mi nga xam ne moom moo jële xadiis bi ah, muy Ahmad ibn Salih mi nga xam ne moom lañ gis imaam Abu Daawuda rahimahullahu taala mi nga xam ne moo nekk ci càllale bi mooy sëriñ imaam Abu Daawuda fii moom nag daa wax lu wuteeg li al-Azdi wax moom dana thiqatun min ahli al-Madina kii ku dëgër la bokkoon ci waa ahli al-Madina rawaa xadiisa aliyin xafiztu lakum sittan mooy yooyu ko hadis bi ak bi la woon quoi mu ne kii nag ku dëgër la bokk ci waa ahlul madina voilà kon mooy masturul xaal boobu wala majhulul xaal boobu ah ibnu tabari de wax na ci moom ne kii ku si xalawoon voilà moo tax euh, ñoom imaamul xaafiz euh, adla euh, ibn an-Nawawi rahimahullah xel ci waxu li nga xamante ne moom la al azdi wax ci kii rahmatullah alayhi kon an abdullah ibn khalid ibn sa'id ibn abi maryam an abihi abdullah jële ko ci baayam baayam mooy khalid ibn sa'id ibn abi maryam al qurashi at-taymi al madani mawla ibn judan mooy baayu abdullah nañ génn léegi an abihi non sa'id sa'id mooy baayu sa'id parce que dafa am doom tamit ju tudd abdullah non moom la ma abdullah abdullah mii mooy bàyyi abdullah an abihi voilà abdallah jële ci an abdallah ibn mu jële ci baayam di xaalid ibn sa'id rahimahullah moom nii tamit kañ la gane àdduna kañ la génn àdduna daju ma ko imaam al-Hasan ibn Hajar na maqbul la koo xam ne waxam dañ koy nangu bu dee am na lu ko saabaa léegi mu ne kon an abi an Sa'id ibn Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Ruqaysh mu jële ko naan Sa'id ibn Abdirrahman ibn Yazid ibn Ruqaysh ibn Ri'ab ibn Ya'mar <laughs> kii mbokk al-Asadi al-Madani mbokk ñoom Sayyidatu Zaynab bint Jahsh lañ ah bokkoon ci Asadu Xuzayma moom mii fiqala imaam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a annahu sami'a shuyukhan min bani Amr ibn Awf mu ne dégg na ay kilifa nga xamuñ leen waaw <laughs> ah, yow xamuñ leen mooy ay majhuluuna la ñoom majhulul ayni mooy lii mooy koo xam ne dañ koo xamul du tout sax mubham la mu mubham mubham waaw ah, bokkul ak muhmal muhmal <laughs> muhmal it xamuñu ko mais sauf que muhmal am na lu ñu xam ci moom waaw fii mu ne euh, bu ma wàccee naan man comme bu ma wàccee Ndakaaru naan man Ibra Ndiaye laay seet xam nga am na ku tudd Ibra xam naa ne kii Ibra la wax mais kan mooy Ibra Ndiaye yi ni ñu bari <laughs> amoo waxoon dara loo xam ne luy wane ne Ibra Njaay men na kekk diw la loolu muhmal muhmal la tudd alors que mubham mubham moom mooy mu ñëwee naan man man daa am ku may seet ñu ne la koy seet nga ne benn waay waaye yow mais nee nañ ma daal Dakar dëkk maa ngi nii nag ci gaaru Colobane bi wala boo maraîcher nag taxaw nag di ko xaar eh, eh, sa waay yëfu moom amul wax tur non téléphone déedéet benn carte xaw <laughs> maa ngi nii waaw bawol laa jóge oral bi laa jël wàcc fii waaw léegi nag moom laay xaar fii na fekk si léegi gars yi ah ay sëñ bi yow mais kam <laughs> mu ne benn waay la daal <laughs> waaye nee nañ ma ndëkkëru daal <laughs> mu ngi ndëkkëru moo tax ma ñëw ndëkkëru ah! kooku kooku moom mooy mu bon quoi kon suyu yi xamuñ leen min bani Amr ibn Awf bokk ci waa bani Amr ibn Awf ah, euh, léegi wa min xaalihi waaye bu doon lii moom du wér waaye Saïd ibn Abdurrahman ci ay sëriñu bokk ci bani Amr ibn Awf hmm? mooy waa Ansaar <laughs> Amr ibn Awf <laughs> wa min xaalihi waaye tamit ci eh, eh, najaayam Abdullah ibn Abi Ahmad waaw kon jël na ko ci ay sëriñ yoo xam ne ci waa eh, ñii lañ bokk mooy waa bani Amr ibn Awf hmm? muy mais xamuñ leen waaye wa min xaalihi ak nijaayam abdallah ibn abi ahmad kii saxaaba la woon abdallah ibn abi ahmad abu ahmad mooy kan ñu ko doon wax ne ibn jahshin ibn riyab ibn ya'mar kii mooy abu ahmad biñ la doon wax keroog bi bi bi bi bi bi hadis bi naan kii yaay ummu habiba zaynab ko doon wax bint abi salama radiyallahu anha mu ne daa dugg ci ummu habiba eh, eh, fekk waqad jaahu naayu abihi waaw mooy buntu bi doon wax xaraamal hadis mille sept cent soixante-quatorze eh, baabu tahrimi ihdaadi almarati ala mayitin fawqa thalathati ayaamin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa asharata ayaam yaa ngi koy fàttaliku voilà mu doon chapitre trois cent cinquante quatre hadith boobu noonu xam nga Sayyidatu Zaynab bint Abi Salama dane damaa dugg ci Ummu Habiba di soxnaa yonent bi alayhi salaam jamono ji nga xam ne tàggeeg baayam Abu Sufyaan da koo dikkal ibn Harb radiyallahu anhu après mu ne ginnaaw gi bon ne wax la muy wax après mu ne après ma dugg summa daxaltu ala Zaynab bint Jahsh ginnaaw ma dugg Zaynab bint Jahsh hiina tuufiya axuha bi nga xam ne ci la frère génn àddina frère boobu waxoon nañ la de toute façon ñetti frère la moom muy Abdallah ibn Jahsh mi génn àddina Uhud Ubaydillah bi nga xam ne moom la nit ñi naan daa tanasfara fële ci Éthiopie daa def Éthiopie nekk fa chrétien moo doon boroom këru yaay Ummu Habiba ak ci nga xam ne Abu Ahmad be al ama nga xam dafa silmaxoon moo nekk nii mooy bàyyi kii waaw Abdallah <laughs> Abdallah ibn Abi Ahmad ibn Jahsh voilà mu ngi noonu ne kon kii yaay kii euh, nu mu tudd euh, yaay Zaynab bint Jahsh su frère yaay Zaynab bint Jahsh mooy baayam kon Zaynab bint Jahsh la bàjjan la ci kii nii Abdallah Abdallah bi nag jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam la gane àddina voilà jëlee na ci Seydina Omar ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom saxaaba la woon radiyallahu anhu wa ardaahu kon